saar bii nag waxoon nañu commencé woon nañ ko ci jotaay bi weesu ba àgg woon ci li nga xam ne mooy juróomeelu laaya bi walillahi alhamdu wal minna fi nga xam ne la suñu boroom di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim di wax ci naafiq yooyule mu ne wa idaa qiila lahum ta'aalaw yastaghfir lakum rasuulullah nawwaw ru'uusahum wa ra'aytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun mu ne wa idaa qiila lahum bees leen waxee bu ñu defee seeni tojaangeeg seeni bakkaar ne leen taalaw dikk leen yastaghfir lakum rasulullah ñëw leen ci ndawul yàlla li salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ñaanal leen jéggal law waw ru'uusahum ñu daal di lem seen bopp ya daal di bañ wa ra'aytahum nga gis leen yasudduuna ñu daal di dummóoyu wa hum te ñoom mustakbiruuna nekk ci seenu réy réylu gu mag gawgale aaya yi ak saar bi ci boppam mi tax mu wàcc comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi solo ak al imaam Muslim ibn al Hajjaj Abul Husayn al Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima mu nekk ci Sahihayn daal di su nettalee ci Seydina Zayd ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne dañoo nekkoon fi nga xam ne mooy xareb Muraysi' bi ghazwati Bani al-Mustaliq muy xare boobale nga xam ne moom la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi xare woon ak waa banul mustaliq benn la woon ci tribu ci nga xamante ne ñooy ci ci ci ci ci ci arab yi fala demoon doon xare boobale nag ci la lii ne xewoon naafiq bi di Abdallah ibn Ubay fekk benn booy boo xamante ne nii benn jaam boo xam ne Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo ko moomoon doon ko liggéeyal moom moo jote ak koo xamante ne nii jaam la woon booy la woon ci Abdallah ibn Ubay ibn Salul moo doon président di njiitu naafiq yi dina mat moo ne woon Medina moo doon président njiitu naafiq yi wal iyaadu billah benn booyam nag bu ko doon liggéeyal mu joteeg benn booy boo xamante ne nii Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ko moomoon di Jahja li nga xam ne ci lañ jote nag léegi nag daagi Jahja daal di koy mbéj mooy booyu ki nga xamante ne nii Seydina Umar bi daal di koy dóor am bañ nag bi nga xam ne nag ci la lool xew ñu dem daal di koy wax moom président naafiq yi ndax kilifa la woon ci waawaan masima madinatul munawwara ala saakini afdalus salaati wassalaam ndax moom laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Abdallah ibn Ubay ibn Salul di ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalus salaati wassalaam di gàddaay si moom lañ naroon a fal buuru Medina bés biñ ko naree fal ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugg ci madinatul munawwara munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moo tax lool nag da ko jàppaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mere ko mere gu taratar manu gëmul woon nag njëkk gi bi badar di am xare badar yooyu yëpp gëmul woon yéeféer la woon waaye bi badar amee ñu rey ñoom abu jëfli nag gaa yooyu fonkali quraysi si ñoom nag comme comme ñu ne ah kon nag daa mel ni jullit ñi doon xeebkat ñu ngi commencé am doole nañu dugg kon ci diine ji ndax buñ ci duggul suñu bëgg-bëgg ak suñu intérêt yi duñu ko mën a doxal fii ci Medina ci noonu ci la nekk jullit noonu di wane ne jullit la waaye jéeféer bu bon la naafiq bu bon a bon léegi nag biñ ko ko waxee ne ko ah bo bu kenn ci mu muhaajiruuna yi di dóor na kenn ci waa lansaar mu ne ah loolu def nañu ko ñu ne ko waawa wallaahi lool moo xew mu ne ñun daal man gisuma ñu nag gis nga waa Quraysi ñii muhaajiruuna yi gàddaay jóge Makkatal Mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima ñëw fii Medina ñu fat leen man daal gisuma seenum misaal ak suñu misaal ñun ñii leen fat lu dul li nga naan daal yow daal yafalam sam yafalal sam kuy buy bëkk yow la koy njëkk a daaj moo leen wax mooy yafalaw sam xaj buy màtt yow lay njëkk màtt léegi nag Seydina Zayd ibn xam nekkoon tuut tànk waaye mu nga woon ci biir mbooloo mi moom xale la woon mooy nekkul woon mag noonu bi ko déggee mu ne ah yow yaay wax lii ba pare mu naan leen tegal leen ci leneen bi mu waxee loolu naan nag gis nga ñun daal gis nga bu ñu delloo Medina moom Abdullah ibn Ubay ki gën a tedd di moom dina génn ki gën a doyadi moom mu ngi ci jublu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah lee ba pare naan dërak maa ngi leen di wax yéen ñii sama waa ñoom yéen ñii nekk ak man fii gis nga bu bu ngeen leen di jox boo koy leen di yóbbalati ay xéewal moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi leen ba way ñàkki Makka yi nekk fa moom bàyyi leen bañ dem ngeen door koo jox li ngeen di jox li ngeen door koo jox li ngeen koy jox xale bi nag dégg ko Seydina Zayd ibn Arqam ne ko yow yaay wax li yow de bañ naa la ba faw te dinaa dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu naan ko hee gone gi dama doon taf rek mu dem wax ko ko nag ñu ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam woolu ko ne ko ndax yaa ko wax mu waatal ay mbokkam ak ñépp ne man waxuma ko de gone gi waxul dëgg Seydina Zayd ibn Arqam nee na mbir mi nag tiis ci man lool ba suñu boroom nag di wàcce saar bii di suuratul munaafiqun wane ne moom moo wax dëgg de sool nag la suñu borom di wax nii ne mooy ba mu defee loolu ay bokkam nag bi saar bi wàccee dañoo ñëw ci moom nag ne ko hé mooy début saar bi bi mu commencé di wàcc dañoo ñëw ne ko waa Abdallah ibn Ubay nag léegi nag xam nañ ne ndeke yow li nga ne woon defoo ko ndeke yaa ko def léegi ñëwal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga dem ci moom ñaan ko jéggal mu ñaar di lay ñaanal borom bi jéggal mu ne way dara laa ko dul def way dara laa dul def way wane gannaaw daal di rëy rëy lu dem lool la suñu borom wax ci aaya boobu ñu génn suñu borom nag ne yonent bi alayhi wa wasalaam gis nga nit ñi mel nii sawa alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum yem ci ñoom astaghfarta lahum ñaanal nga leen njéggal am la tastaghfir lahum wala nga bañ leen a ñaanal njéggal moo yem ci ñoom la yaghfir allahu lahum borom bi man borom bi bu loo leen jéggal hé ñii seen cas ki na de ñoo xam ne yonent bi alayhi salaam ki gën ci yàlla bind mu gën a sopp nee na yow sax boo ma ñaanee ngir ma jéggal ñii duma leen jéggal yal nañu boroom bi musal ci naafiq waay mu ne xoolal ma wax la lan lañ jëf keroog feroog Muraysi di ghazwatu al al al al banil mustaliq mu ne humul ladina yaquluuna yonent bi alayhi salaatu wa salaam man borom bi ma nettali la lan lañ wax keroog te xale bi nettali la ko ñuy bañ man maa koy wax humul ladina yaquluuna ñoom ñoo ne laa tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu ne bu leen dépenser di dimbali di jox seen dimbal ak jox li ñuy lekk ña nekk fa yonent bi alayhi salaatu wa salaam hatta yanfaddu ba ni ñuy demee buñ demee ngeen dóor indil yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñàkk ñi ñoom ñu ñu doon nañ topp na le wallahi suñu boroom ne moom moom lii ma ko xéewale mu ci wartee def lu baax mu ci iñaane way ñàkk ñi xanaa xamul ne walillahi ñeel na borom bi xazaa'inu samaawaati wal ard ne li nga xam ne mooy magasin wu asamaan ak suuf an aminu a àddina ak asamaan ak suuf ndëxëñ téebu àddi sama asamaan yeeg suuf borom bi la ñeel walaakinnal munaafiqiina waaye li am ba des mooy naafiqi laa yafqahuuna amuñ dégg dégg bu saw du ñu dégg alquran yaquluuna ñu nga ñoom nit ñu keroog lii la ñu wax yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee nañu la in rajaana ila al madinati bu ñu delloo fa nga xam ne mooy dëkk bay madina al munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam la yuxrijanna waat naa ne dina génne al a'azzu gi gën a màgg boppam la ci jublu moom Abdallah ibn Ubay minha dina fa génne al adall ki gën a suufe ta mu ci jublu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah moo tax keroog doom ji bu mu ko yëgee jaase teem la yor taxaw ca buntu ba ne sama baay doo fi dugg boo fi duggee dama lay faat fekk yonent bi alayhi salaam joxu la digal ne la yaay dugg si ba mu xam kan kan mooy ci doyadi ak kan mooy ci kawe wallahi doom jooju moo baax muy abdallah tamit la tuddoon moom abdallah ibn abdillah ibn ubay ibn salul moom ak doom ji ñoo bokku tur suñu borom ne walillahi ñeel na borom bi al izzatu ak teddaange ak teraanga ak nooteel ak noot ak noot borom bi la ñeel wali rasulihi ak li nga xam ne mooy ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walil mu'minina ak way ngëm yàlla yi walakinal munafiqina li nga xam ne mooy naafiqi ya'lamuuna ñoom xamuñu tus mun jeexal nag saar bi ne yaa ayyuhalladhina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla laa tulhikum bu mu leen fëkk bu mu leen préoccupé bu mu nekk loo xam ne moom rekk mooy nekk seen soxla mooy lan amwaalukum seen alal yi wala awlaadukum du caagante seen doom yeeg seen njaboot yi de an zikrillahi ci tudd yàlla ak bi jaamu yàlla topp say alal di yaxanal di defar sa alal di wut sa commerce di def sam njaay sa liggéey tax ba julli yi la sa borom teg da koy faat guddeeg mboon naan waaye yow xam nga liggéey bee tax di taafantaloo ab liggéey wala sama doom yi bu ma nekkee ñoom du ma man lii dem àjjuma sax nga bako ndax lan topp sa alal beeg sa doom jeeg yooyu ma ne lool bu leen fëkk bu mu tax ngeen bañ maa tudd di ma jaamu de wa man yafal zalika képp nag koo xam ne sa alal ak say doom ak say njaboot a tax nga bañ maa fàttaleku bañ maa jaamu ay ku def lool fa ulaayika gaa yoo yële humul xaasiruuna ñooy ñi perte dëgg dëgg dëgg wa anfiqu te na ngeen dépenser jël leen seen alal di ko def ci yoon yu baax yi mimma razaqnaakum ci li ñu leen dépenser ci li ma leen wërsëgal suñu borom waxul ne jëlal sa alal yëpp nga joxe ko mujj nekk ku ñàkk naan damaa dëddu àddina loolu du dëddu àddina dëddu àddina mooy li la yàlla jox ci ngay joxe as tuut tey dund dund gu jaar yoon di jaamu sa borom wa anfiqu kon de leen dépenser mimma razaqnaakum ci liñ leen su wërsëgal min qabli laata an ya'tiya ahadakumul mawtu balaa dee di dikkal kenn ci yeen fa la muy rëccu naan ay waay naan rabbi eh, yow sama borom lawla axartani aka neexoon nga yéexe ma waay bu ma rey tay ba ma jël man a jël sama alal ji man koo dépenser ci li nga bëggoon ilaa ajalin qaribin ci defal boo xam ne bu jege la rek bu ko defee ma def li nga bëggoon fa asaddaqa ma jël sama compte yeeg sama alal yeeg sama magasin yépp dinaa ko def si nga bëgg bu boobaa wa kun bu ko defee ma bokk min as-saalihiina ci ñu baax yi wala yu'akhkhira Allahu borom bi ne moo yow looy wax nii xam nga li mbir yu lu demee noonu de na jox la dund jox la alal jox la santé déggal la ne la del det génneel seen alal yi di ko def ci sama yoon nga bañ dabee di ñëw nga am ne yéexe ma loolu xam nga ne du mën a ne de wala yu axira allahu borom di dëgg dëgg gabe mu daal di di yéexe nafsan benn bakkan idaa jaa ajaluha bu dee ne dëxal ba mu tegoon ne fa lay faatu bés ba mu war a faatu wa minute yaa ceer si ya bu jotee borom di du ko du ko changer du ko puusaat du ko yéexee wallahu ta borom di xabiirun mooy ki dañ ko mba bi ma ta'maluna ci li ngeen di jëf wallahu